rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadus Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabil muwaffi sittiin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah muy ñëw ba léegi ci bunt bi ñu nekk wala garab gi wala chapitre soixante juróom benn fukk di baabul karami wal juudi wal infaaqi fi wujuuhil xayri siqatan billahi taala bunt bi wax ci waamee ngëneel yi tabe ak tabe di dépenser tamit ngay ngeen eh, yi di dépenser ci yoonu yàlla te am kóolute ne borom bi la digal nga def ko moom dalay fay ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis eh, <coughs> li nga xam ne mooy cinq cent cinquante cinq mu doon juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne woon wa an Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu annahu qaala baynamaa huwa yasiiru ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maqfalahu min Hunayn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko tey ñu war a gis xadis bii ñu yëgle woon mooy xadis cinq cent cinquante six <coughs> juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn mu ne waan Abi Hurayra mu ne xadis bii de mu ngi koy jële ci bàyyi muy bàyyi muus mu ndaw mi muy saydina wa mawlana abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu anna rasulallah kene de nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala neena maa naqasat wàññiwul sadaqatun sarax min maalin ci alal amul jenn alal joo xamante ne nii def ci li yàlla digle guy sarax tax na mu wàññeeku wa ma zaadata yokkul allahu borom bi tabaraka wa taala abdan benn jaam bi afwin ci jaam xam ne jéggale lañ ko xam di pardonner waade di jéllale koo xamante ne noonu la mel <coughs> lu dul ne borom bi da koy yokk izza illa izza yàlla du yokk jaamam boobu lu dul ak kale <laughs> waaw considération bu rëy la koy defal ci xolu nit ñi waaw jéggale la day jéggal nit ñi borom bi du def lu yokk ko ca xolu nit ñi mu nekk koo xam ne ku tedd lay doon waaye fase borom waaye ci biir nit ñi mu ne wamaa tawaadaa ñetteelu mbir te du du du du du du wàcce boppam du wàcce ahadun kenn boppam lillahi ngir yàlla waaw wàcce sa bopp ngir yàlla kenn du ko def illaa lu dul allah lu ne allah di borom bi tabaraka wa taala dina ko yëkkati azza wa màgg na te tedd kon <coughs> hadis bii mu ne rawahu soloo na ko muslimun muy imaamu abul muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an laaj bi mooy est-ce que ko solo ñu ne la <coughs> hadis bii nii sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal borom ngir mi solo na ko na ko noon beneen sëriñam daal imaam ad-Daarimi rahimahullahu taala as-Samarqandi naka noonu al imaam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi al imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi ko ci kitaabul birri was-silati wal aadaab baabu istihbaabi al-afwi wa tawaadu' mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Ayyuub wa Qutayba wa ibnu Hujra mu ne hadis bi yi ko nettali ñetti sëriñam la ko jële mu ne haddasanaa nettali nañu Yahyaa ibnu Ayyuub Yahyaa ibnu Ayyuub Abu Zakariyaa al-Baghdaadiyyu al-'aabidu az-zaahidu rahimahullaahu ta'aalaa wa Qutayba muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlahum al-Balkhi Abu Raja al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa ibn Hujr Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil as-Sa'di rahimahullah al-Baghdadi al-Marwazi Abul Hasani rahimahullahu ta'ala qaalu mu ne ñoom ñett ñi ñëpp nee nañu haddathana nettali nañu Isma'il imaam Muslim ne wa huwa ibnu Jaafar mu ne ñoom nag ñu nettali lañ mu ne Ismaïl mu ne Ismaïl boobu nag mooy doomu Jaafar di Ismaïl ibnu Jaafar ibnu Abi Kasiir al-Ansaari az-Zuraqi mawlaahum Abu Ishaaq al-Baghdaadi al-mu'addib al-qaari' rahimahullahu ta'aala an al-Alaa moo ko jëlee ci al-Alaa di al-Alaa ibnu Abdirrahmaan ibnu Yaquub Abu Shibl <laughs> almadaniyu rahimahullah an abihi al-Alaa mu jël ko ci baayam di Alaa ibn Abdirrahman Abdirrahman ibn Yaqub al-Juhaniyu al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moom moo ko jëlee di Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an rasulillahi mu jël ko ci ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa naqasat sadaqatun min maal wa maa zaada allahu abdan bi afwin illaa izza wa maa tawaada'a ahadun lillahi allah nii la ko al imaamu <coughs> muslim daal di indee kon loolu mooy njàngat bu njëkk bi ci gàttal hadith bi kon suñu lëkkaale ak buntu bi mooy hadith <coughs> bi day wax lu am am solo ci buntu bii nga xam ne fàttali nañ ne ko al imaam daal di tuddee léegi mooy kon <coughs> baabul karami wal juudi mooy tabe ay teraanga tabe ak dépenser ci yoonu yiw yi am kóolute ci yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom moo ñu xam yàlla te moo ñu ëpp billah moo tax ne ana atqaakum billah a'raf a'lamukum billah wa atqaakum billah ana waaw mu ne woon ki nga xam ne moo gën a xam yàlla gindee na ragal yàlla mooy man alayhi salaatu wassalaam moom moo ñuy xamal nag réalité boo xam ne bi ñuy tàmbali bunt bi waxoon nañ la ko bi ñuy gis aaya yi nga xam ne <laughs> moom laal imaam indi woon ay wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu lépp lu ngeen dépassé ci dara rek borom bi moo leen koy wutul day am barke waaw nee naa la Iblis moom ash-shaytaan ya'idukumul faqr waaw moom moom naa eh attention faut pas ngay déglu façon wax yi nga xamante ne nii wóorul ce n'est même pas euh, euh, <coughs> boo ko jëlee ci réalité bi c'est pas palpable quoi waaye cinquante euros yow dix mille francs nga yor joxe ci deux mille wala deux mille cinq cents loolu waa ji ne fii mu daa yokk nan la yokkoo. wayaw way xam nga ne amatu dix yaa ngi ci sept mille lan sept mille cinq <laughs> nga lan kon loolu attention alors que loolu euh, kenn kenn moo ne que ne waa ji bu jëlee dix joxe ci deux mille cinq cent du jës sept mille cinq cent ku ko wax loolu yëpp moo xam waaye barke la ci borom bi di def sept mille cinq cent ya ko defe moo gën waaja yor dix te defu ca la mu war a def waaw ndax bul fàtte xadiis biñ la waxoon jamono joj te gis nañ nañ ko ci buntu bii ak ko fi te nekkuñu woon di ci taxawaat ndax dañu ko ah, gisoon lu jiitu di fay na Abu Hurayra mii daal <coughs> solo muy xadiis cinq cent quarante-huit biñ gis fii ci buntu bii ñu nekk lim naan maa min yawmin yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne yusbihu al-ibaadu fiihi illaa malakaani yanzilaan fa yaquulu ahaduhumaa allahumma a'ti wa yaqulu al-axar allahumma waaw kene bés bu yàlla sàkk lu dul am na ñaari malaaka yuy yuy wàcc kenn ki naan allahumma e borom bi képp koo xam ne mu ngi dépensé ndax yow yàlla na nga ko wutal loo xamante ne nii yiw la ginnaawam loolee kanta kii denc di téye moo sakkanalee mu am mu joxee mu ñàkke boroom xalaat boobu moom kooku lépp lu mu yor yàqal ko ko waaw bu mu am barke voilà loolu moo tax bari la taxul a loolu la lay wax nii yonent mi alayhi salaam mi ñu gën a xam suñu borom di ñu xamal nag seen bët comme si danaan ñu bëtu mercantile yi bu leen ko yor waaw matérialiste yi nga xamante ne nii lu ne ñu ngi calculer rek di calculer di calculer déedéet naan maa mu ne leen mu ne ñu nag yëg leen ne maa naqasat sadaqatun min maal maa naqasat wàññiwul mukk mukk mukk mukk sadaqatun benn dépense booy dépense ngir yàlla loolu manula entam entamé capitalu ko ko joxe waaw joxe aumône joxe zakat joxe loo xamante ne nii lu la yàlla digal la impôt légal wala loo xam ne dimbali ci sa mbokk wala yi ñu la waxoon bi ñuy tàmbali bunt bi bari na chantier yàlla yi nga def ci sa alal loolu du wàññi alalu kay joxe waaw <laughs> loolu la ñu yeneen tubaab yi saa xam <coughs> te lii képp ku ko jar bu xam nga ne lii la demee ñi ciy dude kay mooy ñi nga xamante ne nii <coughs> mooy jar bu mooy ku ko expérimenter gëm ko doxal ko wallahi di nga di lii lii lii lii lu mu lay confirmer la waaye ki nga xam ne ma su koo def di calculer kese xam nga ne kooku moom tout le temps danaan o oh, sawaay li nga dëf kan sànk lay jàpp mooy borom bi day barkeel alal ji ba pare lépp loo xam ne lor la bu mën a ñëw de fuuf alal ji borom bi dala koy fenqal bu ko defee yow la nga joxe woon te dix mille deux mille cinq yooyee ci biti nii nga gis ne wàññeeku na waaye mooy baraka bi ne bi ci borom bi def mooy tax mu mel ni lu mel ni dix mille nga yor waaw te loolu képp ku ko dund xam nga ko waaw xam nga ko waaye am na beneen mbir bu dee ne ci biti nii gis nga ne sa dix mille bi nga joxee wàññeeku na waaye yool bala ci borom bi tabaraka wa taala daal di dencal ëllëg waaye yool ba du bàyyi ba ëllëg muy dooraat si fii ci àddina bii nga nekk la commencé di roogalaat yool boobee cay mu defal la ko abaafan kathiira waaw defal la ko ay fulani yoo xamante ne nii multiplier la ko lu bare baree baree baree baree kooku est-ce que daa ñàkk non waaw akbar ndax borom bi ci waamee ngeen ay waamee ngëneenam ci la defe loolee ci lay defe loolee moo tax moom borom bi tabaaraka wa mu ne <coughs> man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yudaa'ifahu lahu ad'aafan kathiiratan wallaahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'uun mu ne man dha alladhi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu allah mooy lebal borom bi tabaaraka wa ta'aala qardan ak leb goo xam ne hasanan gu baax mu ne ana kan mooy ki nga xam ne moom mooy lebal yàlla leb bu rafet fa yudaa'ifahu lahu mu daal di koy fulandil ad'aafan kasiira ay fulandi yu bare bare bare wallahu te borom bi yaqbidu mooy ñu mooy xompal ku ko neex nëbal ku ko neex say côté alal côté a xam-xam côté wilaaya yooyu yëpp mu ngëb waaye wa yabsutu waaye mooy tàllal mooy bast mooy qabd ku ko soob ci wàllu alal wàllu wilaaya wàllu mbaax wàllu kellete moo koy defit wa ilayhi ta ci moom turja'una ngeen di delloo kon kay loolu xam nañ ne kon ma naqasat sadaqatu min mal dëgg dëgg boo joxee joxe ngir yàlla loolu wàññiwul sa alal bal da koy yokk al baraka moo tax waaw waaw al baraka wan kon yeneen tubaab yi saa saam xamal ñu loolu ne bu leen tiit naan du ma dépenser ndax bu ma dépenser te du ma am waaw ndax boo ko deful bi nga nekk bi nga wéree boo ñëwee bay waaja a faatu it ah di nga ko bëgg a fekk nag mu trop tard man alladhi yuqridu kon nag nañu dem nañu eh, lebal suñu borom leb gu rafet kon bu njëkk baa ngoogu waaw bu njëkk baa boobu maa naqasat sadaqatun min maal yonent bi salaatu wassalaam tegal ñu ci wa ma zaada allahu bi afwin illa izza waaw mu ne wa ma zaada te yokkut allahu borom bi abdan bi afwin ci njéggal gu mu yor di jéggal nit ñi illa izza lu dul da koy yëkkati waaw bala ñu jàll ma naqasat sadaqatun min maal dañuy alal yu bari yoo xamante ne nii ñàkk motal ak nit yee ci boroom bi gàll tax na boroom bi danaan ko fuuf léegi nag gaa yi naan nattu la nattu la ndeke du nattu de déedéet ak nit ñi ci biir gaa yi bañ koo génne moom la yàlla jël ba pare boole waale ci ñoom leneen li waaw Allahu akbar punir leen ko ngir ñu delluwaat ci seen borom mooy lor lor yooyu di la fekk ci sa alal bu dee defoo ko ci yàlla ndax booy joxe te yàlla tax moo tax yeneen tibaale saa saa ne woon sadaq zara zakat innama hiya min awsakh an-nas waaw bi mu naan waa eh, Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib <laughs> radiyallahu ta'ala anhuma eh, eh, naan ko bàyyil li nga sex mooy bi mu sexee ci tàndarmay zakat bi mu ne ko bàyyil li nga def xanaa yëgoo ne inna la nakulu sadaqa wala inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad xanaa yëgoo ne sarax muy zakat ak li nga xamante ne mooy yooyu sarax daganul waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daganul waa këram innama hiya min awsaaxi nnaas ndax dëgg dëgg dëgg loolu ci tilim tilimu nit ñi la mooy rëq-rëq ya am ca seenu utum alal nga xam ne ah wuruj gu ndaw man na cee am waaye wax lu amul ju ndaw man na cee am même bu dee waa jubluwu ko ci nàngam ak nàngam yooyu yépp sa yan jabeero dina ko réparer boo génnee alal jala borom bi ne génne ko nga sarako ko mu nekk tuhratan lil mal loo xam ne day seetal sa alal alors que waa ji ko deful fan la alalam di sete du set <laughs> mooy mbuxum la jël dugal ci saaku waaku pomme de terre boo xam ne daa jël bu nëb bu bon daal di ciy def wala ñeent yu bon mu nekk mu daal di fay placer bu nëb mu commencé nag mu foog ne mu ngi gën a bari le ah laa bu xëyee xool saako bi de loin <laughs> waaw ndekete yoo saaku baa ngay nëb waaw comme que da koo sori xet gi xeeñu ko bu baax <laughs> waaye bés bu ñëwee dina fekk ndekete yoo pomme de terre yi daal moom de tur kefee fi des waaye dara mënatu koo jëfandikoo alors que waa ji koy ubbi di jël di joxe kooku aéré na ko te bu ba koy ubbi lépp loo xam ne lu ci baaxul la dina ko mën a dindi léegi daal di koy teg nee waaw kon nag nga gis lool. parce que tuhratan lil maal moo tax ndax borom bi moo woon waa ahlul bayt innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera dëgg-dëgg li borom bi namm ci yéen mooy mu yóbbul leen wëlli fa leen ar-rijsa taq-taq biir ak biti ahlal bayt yéen waa kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa yutahhirakum mu daal di leen setal tathiira ak yatal ak bu jéggi day kon ñëwaat fi ñu tolloon te bi wa ma zaada allahu abdan bi afwin illa izza te bi kat du yokku benn jaam ci jéggale gu muy jéggale lu dul yëkkati ko waaw mooy lan al imaamu nawawi mu ne mooy waa ju ñu lii <clears throat> hein wa anna man urifa bil afwi was-safhi saada wa azuma fil quluub wa zaada izzuhu wa ikraamahu waaw ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne képp koo xam ne lañ xame jéggale di jéllale kooku day nekk sang te day màgg ci xolu nit ñi karangaam ak teddaangaam ak yooyu day gën yokk ci xolu nit ñi waaye bu yokkoo ca nit ñi daa fekk ca yàlla la yokk ba pare waaw yàllaa ko yëkkati ndax ni mu mel ndax dafa jikkoowoo fexe yu melooy borom bi yoo yee mu daldi koy melowoo daal di koy jikkoowoo def ko ay jikkoom <clears throat> ndax borom bi bu doon li muy yëngale borom bi bu dul bu dul woon jéggale kenn dund ci kaw suuf ñaata yoon la ko nit ñi di tooñ par bés te ndax daa mel ni sax da nga naan ñu koy gën a tooñ muy yéeféeri li mu leen yàkkal ci ndami am yàkkalu ko sax awliya umi ñi nga xam ne ñooy paranoon bi ndax borom bi faalewul loolu moom ñépp lay defal waaw ñépp lay defal yaa ngi koy moy naa <coughs> ah man kay mooy léegi ah. léegi téye naa sama air dootoo nooyi de sama ngelaw téye ko déedéet boroom bi du def loolu waaw moo tax ñu bari di jayu waaw te loolu lépp ci istidraaj jim na woon fa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun la waaw istidraaj borom bi rëy waaw ci lay defale xéewal yéeféer bi ba mu jàpp ne lim nekk baax waaw ba sax jullit bi nga xamante ne amuluk seetlu mu jàpp ne xanaa kon kay gaa yi seen affaire daa dañoo nekk ci yiw est-ce ñoom liñ nekk gënul kallaa kon képp koo xamante ni nii fexe nga yooyee moo xam ne boroom bi nga xam ne mooy alaafu nga fexe nga jikkowoo loolee boo ko defee xeroon ñoo koy mooy mindee ak lig mindee fu yàlla yi ndax yow li nga leen di lañ lay tooña ngir mu du benn côté ah. waaw ni nga leen di waxe ay wax yu déplacé lan lay waxe wax yu déplacé rawatina bu dee borom bi daf laa def kilifa def na njiit wala def la père de famille wala boo xam ne daal bi jiite ñooñu wala chef de nangam chef de bureau de nangam chef de police ministre de l'intérieur président nangam ak ci nangam ñun ñi ak monsieur le góor monsieur le préfet ak ñax nga ñangam ci nangam ak directeur de l'école nangam ak nangam mooy daal fépp foo xam ne man nga faa jiite rawatina foofu nga xam ne borom bi da koo jox ndombal tànk député ña nga jiite sa administré yi gis ne yow boroomi ku mën a jéggale nga gars dañuy def loo xam ne il mérite d'être tapé sur les waaye nga jéggale ba pare mel ni léeg-léeg da mel ni gisoo waaw waaw wak waaye mel ni gisoo mel xew alors que loolu ci la waaw waaw nga dëppoo nga ànd li nga xamante ne <coughs> mooy muñ ak kii ak téye sa bopp da xam ne boroom bi moom nee na wala man sabara wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur wala man sabara képp koo xam ne muñ nga dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne yu metti yi la yiñ lay teg wa ghafara nga jéggale waaw sa boroom mi nga xam ne mooy as-sabuur mooy al nga fexe meloo yooyee jikkowoo loolee ay inna zalika dëgg-dëgg lii ma filim loolee la min azmi al bokk na ci mbir yi nga xam ne ñooy li gën a dogu Allahu akbar Allahu akbar kon nag mu ngi noonu jaam bi boo melee lii yow borom bi dalay dalay yëkkati mooy foo jaar mu yëkkati la moo tax du la yokku illa izza fi dunya wal axira waaw teraanga yu rëy ngay am ca borom bi kawee martaba ay darajaat te jëlewoo ko lu dut lii ci sa mën a muñ sa mën a jéggale ak mën a jéllale moo tax nit ñi ci seen bopp borom bi dalay may ak yëkkati ko ci seen xol ñu naw la ñu naw la lool nga nekk njiit boo xam ne gars yi duñ bëgg nga soppi nga ñu soppi la jamais waaw parce que xamee nañ ne kii moom lim leen nangul ak liberté yi nga xam ne moom la may gars te dara bokku ci li nga xamante ne lu yàq la loo xamante ne du lu baax. wala lu wuteeg li nga xam ne ak ak mbañum rusla ak sharia mais mu may nit ñi gars yi man di wax seen xalaat lu ne man daal maa fii président képp ku wax ma tëj waaw ku wax lu ma naqari ma tëj waaw déedéet <coughs> mu bàyyee nit ñi ku nekk mën a wax sa xalaat dans les limites du raisonnable et normal waaw mu bañ a nekk nag loo xamante ne nii day génn gàmm waaw koo xam ne d'accord ci li muy doxal nga ne man d'accordu ma ci voilà <coughs> président bi lii mu def d'accordu ci fen way <coughs> naka lay mën a jëli concession yu mel nii di ko yox ay nit ñoo xamante ne en plus dëkkuñu ci réew ñu mën a joxe seen xalaat te décision boobu ba nekk lu définitive bu gaa yi waxtaanee te mu bañ a nekk rek di déglu ay député du parti ak yooyu nga xam ne ñooñu moom de toute façon lu ko neex kese lañ koy wax waaw lu ko neex képp de toute façon moo tax ñu ne muy déglu ñeneen ñi même bu dee ñoo minoritaire gis dëkk bi ñu ëpp d'accorduñ ci mu asseoir mu s'asseoir ci décision am ko ngir nit ñi am yaatu dënn kooku borom bi da koy may da koy yokk illaa izza waaw moo am na président yoo xam ne dañuy quitter seenum réew gars yi par des applaudissements lañ leen di lañu leen di kiiwe waaw dañuy jiite ba seen mandat yi jeex ba seen mandat yi jeex ba ñuy pare dañ leen doon tàccu waaw bañ jeexalee dañ leen doon tàccu waaye ñun ko waxal dëgg suñu réewu Afrique yii ku ñuy tàccu daanaka amu fa gaa yi dañuy ñënd ba affaire bi jeex waaw ba pare buñ demee ba kiiwati ñu jël ci ndab li la ne comme que affaire bi noonu la <coughs> te yekkal nañ la ay at mel ni gore xamuñu ko ay at ñu yekkal la nga ne ci tiim mbir mi ba nga waree wàcc nga ne wàccu ma wala bu may wàcc comme que ah dangay dama wàcc ma jël mbir mi jël paani suuf ne ko ci këlëb ci biir cere waaw kay la pare nag di leen mbëllee di leen wan ñaw waaw que man maa am dëgg wala iyaadu billah ñooñu ay gor lañ ñooñu du ñuy nit ñooñu du ñuy nit wala iyaadu billah moo tax kan lañ ciy applaudir kenn loolu lu ne farag yow nga xamante ne ñoom itam ñoo jaww mel ndax ay niti yi intérêt képp lañ ñooñ kese lay applaudir waaye xolu nit ñi nekkoo ci bëgguñu la lu tax parce que xamewuñ la alaafo waaw xamewuñ la lii yonent may saar saar ne wa ma zaada allahu abdan nag borom du yokk benn jaam bi afwin ci jéggaleem gu bari gu muy jéggale illaa izza lu dul ak teraanga lu dul ak teddaange waaw mu ngi noonu waaw <coughs> <coughs> moo tax <coughs> loolu lu amaam solo la mu ne ñetteel bi wa ma tawaada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu allahu azza wa jalla mu ne wa ma tawaada'a te du wàcce boppam ahadun kenn waaye lillahi de ngir yàlla illaa lu dul rafa'ahu allahu lu dul borom bi azza wa jalla mi tedd ta màgg dina ko yëkkati kon mooy tawaada lillahi ku wàcce sa bopp ngir yàlla loolu mooy teraanga loolu mooy jikko ju rafet loolu la tagge nekk waaye wàcce sa bopp ci bëtu nit ñi la karaama wala teraanga waaw boobu moo amul karaama moom déedéet nekk lee la lees botu nit ñi seen dunguroog seen ginaar ñu ñu ñu lay toroxal ngir la nga mën a ame ci ñoom mukk loolu moom bu ko def du gis nañ damm su'aal romb nañ ko ŋaññ bu sariya ak ŋaññ di laaj di kemande di mendicité waaw di toroxal di tuur sa ndoxum xar kanam di recevoir pare di recevoir lii ci ay ñaawteef ci ay wax ay toroxal la ngir lan la nga xamante ne moom lañu lay dig bu ko def kallaa mukk ba waaw kon booy wàcce sa bopp ngir yàlla nit ñi nag mooy laajte sa bopp ngir yàlla ñu bari man nañoo jàpp ne da ngaa ñàkk fayda waaye déedéet <coughs> du ñàkk fayda waaw du ñàkk fayda waaw man da ngay dégg ñenn ñi waa diw man daal diw xaw ma lan moo ko dal moom daal foo ko fekk mu ngi dem kër diw di seet ci li mu nekk di ko nemmeeku te kat masu la ñëw këram nit ñi nii ñoo bokk de. ñoo bokk benn ndey wala ñoo bokk benn baay waaye daa mel ni magam bi wala rakkam bi daa seexlu këram gi te foo ko gisee mu ngi fii ñëw alors que moom dox mbokk ko tax a jóg même bu dee kii rakkam la moo ku nekk magam neewul ne man damay toog bu ñëwul ñëwuma déedéet mu ne mbokk googu borom bi moo ñu boole te xam naa ne man bu ma ko doxul moom gisuma mu dox ko man naa ko dox nit ñi nga xam ne bëtu àddina bëtu bëtu rëy la ñor dañ naan nag moom ak a ñàkk fayda nag ah xam naa alal ji ñu yor ba pare commencé di ko tuumaal mais alal ji rek ji yor moo ko fay yóbbu wal iyaadu billah kooku bu leen mënee laaj biir na leen laaj biir comme li ñu waxoon ba mu bàyyi nit ñi di toroxe ci moom déedéet na leen laaj biir bu ko déggee bien sûr bu ko déggee na leen laa ne leen déedéet bu leen yaakaar loolu <laughs> bu leen yaakaar ne alal man bu dee alal lan laay doy alalam borom bi jox na ma même bu dee yoruma lu ma gàññ lu may dundee. mbokk la boo xam ne nag ah man la yàlla def may magam amaana man li ma man manu ko jot gi ma am amu ko ba pare utal ngànt rakkam ji voilà waaw que ne man jot gi ma am moom amu ko moo tax man bu ma amee jot rek damay ñëw alors que moom ak yitteem yéeg àllam jeeg yi muy depa yi muy eh, ak tukkeem yi muy dem a ñëw ak magasin yeeg ak liggéeyam bii di dem ci région yi que ñëwaat man man loolu daluma <laughs> bu ma amee benn samedi sama liggéey samedi bu ma liggéey dimanche bu ma liggéey moom ah, moom lundi ba samedi ba ba dimanche ba samedi ba vendredi mu ngi ci àll bi wala bu di feneen ci chantier yi man garaaw ma ñëw kon nag dee leen xalaat loolu jàpp leen ne loolu la rek waaw laay leen biir léegi nag bu ñu continuer loolu seen affaire la yow def nga li la war waaw te saa boo ko mënaatee bàccaat mooy laayewaat leen biir bu ko yàq na inna bu ko oh, tàyyi ndax yow fa zakkir inna fàttali ndax fàttali saa su ne dina jariñ way ngëm yàlla yi kon nag kenn du wàcce sa bopp ngir yàlla waaw wàccel sa bopp ngir yàlla waxuñu faux semblant yooyu fausse modestie yooyee di jéem a wàcce wàccelu sa bopp nga xam ne amut solo bal mbir la moo xam ne mu naqaree dégg la ci nopp waaw nit da am dignité fasu faux semblant yooyu ngay gis ah faux semblant moo fausse modèle moom kii ñuy wax ah saa waay naka def maa ngi fi di bon rek waaw ah ngi fi di daywaar alors que yow boo toogoon ci mbooloo benn xale jóge ne wala benn waaye jël kii bi micro bi mais waaw dawaa <laughs> boo def ay seede ci ajaa nogoy mii toog kenn ginu koo yées laa ilaha illa <laughs> moo bon bu ngeen xamoon mooy kan tant bi ngeen koy génne nga gis ajaa nogoy mel ni ñay la ëpp waaw waaw di funki di funki te bi ñu nekkee ci biir léegi moo fi nekkoon naan man mu mu yees mii nga xam ne ñépp ma gën xam nga loolu loolu bokkul ci personnalité lu tax buñ la woowee téléphone ak wala nga dajeeg nii foog nga naan ma ah, maa ngi fi di yees rek loola teree wax loo xamante ne nii alhamdulilah lu tax changé waxu caaxaan yooyu ak alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. loo xam da nga koy ci ay tiyaaba maa ah, sa waay na nga ne ah sant yàlla alhamdulillah waaw ah, masha allah gi ngi sant yàlla bu baax da nga mbir yi ah, rek sant wallahi ñu ngi sant loolu gënul nga ah maa ngi fi di ñàkk solo rek benn solo aw ma ko loolu fausse modestie la tudd amul njariñ te ñun wolof wal iyaadu billah ñi ci mucc bariwul kon nag loolu taxula yonent bay saa saam dane wa ma tawaada ahadun lillahi waaw nit ku wàcce boppam ngir yàlla illaa rafa'ahu te yàlla bu lay yëkkati loolu yàlla dina ko yëkkati ci àddina la koy tàmbalee <coughs> waaw xol yi day màgg ci xolu nit ñi waaw day màgg ci xolu nit ñi moo tax yenn yi <coughs> da gis ñoo xamante ne borom bi mën na def ñoo xam ne c'est des professeurs de lettres wala de philosophie wala de mathématiques wala de chimie wala de physique ñu nekk ci collège bi wala lycée bi wala ñu nekk ci collège bi wala lycée bi ñuy jàng ay professeur lañ quoi di jàngale nga gis ñenn ñi ay ay ay ay ay ay kii lañ quoi mooy gars yi ay showman lañu ak bëgg ay gis leen maag wan ne ñoo fi gën aay di jaay aaral ak waaw wala ñu nekk deux professeurs ci lycée bi deux professeurs de physique chimique nga gis kenn ki moom day naturel quoi waaw bu ñëwee lu fi nekk di jaay lu kiiwul élèves yi nekk ak ñoom buñ amul lu ñu xam léeg-léeg sax day pare kuuram cours <laughs> bi jeex wala mu war a ñibbi ñu nekk ci biti noonu quoi di waxtaane cours bi di kii mu nekk ku woyof waaw te defu ko parce que dara te bañalul boppam ñu interpellé ko ci mbedd mi benn élève am interpellé ko ne ko mais la dernière fois wala kii ñu nga doon expliqué du na ay eh, waa yow non nga gis ko dafay kontaan nekk ci affaire bi naturellement sans rien gis keneen koo bu ñuy jaay ay kii wam costume oo kii nii bu kii wee yor cartable bi ne nii teg affaire yi tiim waay jël li nag yi def nii aar ci tableau bi tey fii yow bu paree nag jeex na kenn du ko ñemee interpeller muy ngand ngand ci kaw nit ñi xoolal ñaari professeur yooyu ci xolu élèves yi kan moo ci gën a nekk kan <laughs> kan <laughs> loolu xeer na maa tawaba ahadun lillahi illa rafa'a loolu nag jàpp ko fépp <laughs> jàpp ko fépp ñaari boroom xam-xamu diine kenn boroom xam-xam bi wàcce boppam ngir yàlla waaw keneen ci di réy réy lu parce am na lu mu xam di jëpp ñu ñéeg di leen ciipatoog boo ko laajee masala balam laa tontu reetaan la ba ñépp ba nga am kersa ci biir nit ñi mu daal di lay tontu ah yow xamoo lii ah après door laa tontu <laughs> alors que keneen ci danga koy laaj mu tontu la naturellement ba pare suturaal la même bu nee ne xam na ne yu mel noonu alhamdulillah te lu mu xam ci kenn rek daal di koy wax wàcce boppam ngir yàlla nit ñi ñene ko taalibe yi ñene ko ñene ko ci lan man ko di laaj seeni laaj man di nekk ak moom ba buñ amee lu del lëntu ñu man ko koo laaj waaye ji réy réy lu keneen ki nag ba gaa yi ñemewuñ ko sax laaj ñaar ñooñ xoolal ci xolu taalibe yi kan la ci yàlla xam nga ne mos ko njëkk ki la yëkkati waaw maa tawaada te wàccewul ahadun kenn lillahi boppam ngir yàlla illa rafa'ahu allah lu dul borom bi dina la yëkkati waaw waaw rëy rëylu moomuñu ko ak rëy rëy moom baaxul ci jàmm kon ku wàcc sa bopp ngir yàlla borom bi yëkkati la te nag lool qis ala zalik fépp fu nekk noonu la waaw fépp fu nekk rek noonu la demee ki wàcce boppam moom la yàlla yëkkati contraire bi nga mel rek loolu la yàlla ci waaw ay abdab la boo fi yëkkatiku yëkkatiku lu bopp borom bi dalay lay wàcce boo wàccee sa bopp ngir yàlla ah borom bi yëkkati la waaw boo ñëwee sa kanamu boroom reconnaître na yaa ki xamul dara mu mosal la ci xam-xam boo ñëwee di jaay na yaa xam mu bàyyi la ci sa gréer jàpp ko ci loolu nag ci bépp domaine nag <laughs> noonu lay demee te nim lay yëkkatee fii yawmal qiyaam la lay gën yëkkati waaw ndax ñooñu la yàlla yëkkati ba ci kaw nga xamante ni nii ñoom la naan yarfa'illah <laughs> yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna xabiir borom bi de dina yëkkati ñi nga xam ne ñoo gëm ci yéen wàcc seen bopp ngir seen boroom ak ñi nga xam ne ñoom lañ jox xam-xam bañ xam ne wàcc seen bopp ngir seen borom moo leen di jariñ waaw loolu mooy xam-xam bu lay jariñ darajaat borom bi nee na maa leen di yëkkati ay darajaat allahu akbar wallahu te borom bi ma ta'maluna ngeen di jëf xabiirun ko xam la